ci suñu jotaay bii ñi génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ci tafsiiru suuratul fath bi nga xamante ne nii moo wàcc ci saa ci xew-xew bi nga xam ne ci lañu jóge muy umratul qadaa umratul xudaybiya muy nga xam ne moo wàcc ci xew-xewu xudaybiya bi ci juróom benneelu at mi ñëwoon nañu nag ji avancé woon nañ ba agsi woon ci bi nga xamante ne nii mooy aaya bu mujj bi ñu mujj woon gis mooy fi suñu boroom subhaanahu wa taala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walillahi mulku samaawaati wal ard yaghfiru liman yashaa'u wa yu'adhibu man yashaa'u wa kaana allahu gafuuran raxiima loolu moom lañ mujj woon a gis waroon a jàggale nag ci aaya bi nga xam ne moo ci tegu kon gisoon nañu saar boobu kene mooy suuratul fatx kene fatx muy ubbee googu muy wax mooy fatxu makka waaye bim ci jublu mooy bii nii di suu di di xewoon fi nga xamante ne ni mooy xudaybiya waxoon nañ la lool nag nan nga koy xame mooy nag nit di nga ne waa loolu nana la nekk ubbi dañ naan la loolu comme ni ñu ko gisa woon sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda jiitu woon na mu laajoon ko sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax lii ak ubbee la mu ne ko naam innahu la fath lii ak ubbi la gu rëy rëy waaye na ko noonu it gisoon nañ moom rekk ko gisoon nañ ko ba ñuy gis nettali bi comme ni nga xamante ne nii <coughs> moom la imaamu ahmadu ibn hanbal ak taalibeem bi di imaamu abu daawud asijistaaniyu raxmatullaahi alayhima na noonu imaam alxaakimu naysaabuuri ñoom ñi ñëpp solo nañ ko ci xadiisu mujamma ibn xaarisa radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne shahidna alxudaybiya mu ne fekk nañ li nga xamante ne nii mooy xudaybiya fa lamman sarafnaa ba nga xamante ne fa lañ fa jóge nag ba daal di dëpp di dellu medinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam mu ne wajadnaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifan inda kuraa'il ghamiim mu ne moo ngi fekk nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi taxaw ca bërëb ba ñu naan quraa'ul ghamiim wa qad jama'a an-naas fekk mu dajale ni ñi nit ñi daldi koy wër nee na ñu ko fekk muy jàng naan innaa fatahnaa laka fathan mubiinaa alaaya muy jàng saar bii di innaa dëgg-dëgg ñun boroom bi fatahnaa ñoo la ubbee ñoo la ubbee laka ñeel la fathan ubbeeguma wiy nan gu leer a leer nee na bi nga xamante ne ci la alayhi salaatu wassalaam di wax lool fa qaala rajul am denn waay bu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam aw fatxun how ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama ndax li ak ubbee la qaala iy wallahi walladi nafsi bi yadihi innahu la fatx yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ko aha kay walladi te wat naa ko ci ki nga xamante ne nii nafsi bi bi yadi sama bakkan mu ngi ci loxoom moom sa moom boroom bi subhaanahu wa taala innahu dëgg-dëgg lii la fatxun Xudaybiya gii ñu jóge am fi trêve bu amee nii solo ndax loolu noonu fatxu ndax dangay xam ne sulxul Xudaybiya comme ni nga xamante ne nii noonu la imaam Ibn al-Qayyim imaamu ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi daal di wax ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam mu ne moom naamoon bi muy indi njàngat yi nga xam ne ci la jële looy xikma yi yi nga xam ne moom la jële ci li nga xam ne mooy mooy mooy umratul qad umratul Hudaybiya bi mu ne an fa minha annaha kaanat muqaddimatun annaha kaanat muqaddimatan bayna yaday al-fath bayna yaday al-fath al-a'zam alladhi a'azza Allahu bihi rasulahu wa jundahu wa daxala an-naasu bihi fi diini Allahi afwaajan فكانت هذه الهدنة فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا moom imaam ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne bokk na ci xikam yooyu sagesse yi nga xam ne moom lañuy ñuy jële ci umratul Hudaybiya mu ne moom dafa newoon loo xam ne introduction la woon mbambastal la woon ci ubbi Makka gu màgg gi nga xam ne nag moo nar a am ci juróom ñetteelu at bi comme ni ñu ko waxe woon ci jataay bii ñu weesu comme ni ñu ko cité woon mu ne lii nag mooy lii nii mbambastal la woon ab introduction la woon luy laytaayal la woon ngir fatx gu ubbi ubbi màkk gu rëy googu nga xam ne bu boobaa ci la yonante bi alayhi salaatu wassalaam di dàq kéeféer màkka teeru màkka daldi toj li nga xam ne mooy xërëm ya nga xam ne ñoo ne woon foofu la ca màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima comme ni nga xam ne nii noonu lañ koy gise inchaa allahu taala bu ñu càggee te jaa alxaqu wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog di toj li nga xamante ne mooy ci fatxu Makka bi ñu ubbee Makka ci juróom-ñetteelu at mi xërëmu yi nga xam ne ñooy kuffaar yi ba kuffaaru Quraysh yépp daal di nërmeelu daal di xam ne nag léegi moom laa Quraysh en tout cas Quraysh ga nga xamante ne nii moo doon jaamu xërëm jeex na mu ne nag lii nii dafa newoon loo xam ne introduction la woon laytaay la woon pour nag ubbi gu mag a mag googale al-Fathul Azam bi nga xam ne ci la suñu boroom daal di daal di di mag yi ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xamante ne ñooy soldaaram yi mu dugg ci lislaam ci accord yii moo tax yu Hudaybiya yi ba loolu lépp nga xam ne mooy introduction la woon ci loo xam ne man woon a ñàkk mu jaar ci tax noonu la ko suñu boroom subhaanahu wa taala daal di dogale moo doon ne accords yi gis nañ ne comme ni mu newee ci ci ci ni ko imaamu Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi wa an abihi tudde woon dañuy gis point yi nga xamante ne moo woon ci accords yi que ne dañuy jàmmoo li nga xam ne mooy dix ans de paix fukki at yoo xamante ne nii ku nekk da ngay sa loxo ci keneen ki loolu nag dafa newoon opportunité boo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la gisoon xam ne l'islam de bu amee lii waxuma la gaa yi bind traité yi waaye bu ñu moywul ñoom seen njaboot ñu bari ñu dugg ci lislaam ja ja ci jamono jooju moom nag alayhi salaatu wassalaam loolu la gisoon mooy nag loolu ñu ko amee loolu moo tax ba nit ñu bari daal di dugg li nga xamante ne mooy ci lislaam comme ni nga xamante ne nii moom la imaamu Zuhri rahmatullahi alayhi wa comme ni imaam Ibn Isxaaq wax mu ne bi yaqulu Zuhri famaa fataha Allahu fil islaami fathun famaa qablahu kaana a'zama min mu ne daal di wu ñuy ubbi ma suñoo ubbi ci lislaam ci lislaam benn ubbi koo xam ne moo gën a màgg sulxul xudaybiya bi innama kaana alqitaalu xaytu iltaqa nnaas mu ne ndax kat dëgg-dëgg mooy na xeex da doon am ba nga xam ne ci la nit ñi doon daje mooy tout le temps da ngay gis ne avant lii xare da doon am mooy ne ci menace menace la boo xam ne c'était perpétuel moo doon dox diggante Quraysh ak jullit ñi mooy da ngay gis ne waa Quraysh ku ñu jàpp ci jullit ñi faagaagal waaye jullit ñi ne bépp caravane bu fa jaar ñu mën teg ci sa loxo daal di ko ci teg ba ñoom newatuñu woon ci sécurité moo tax ne loolu moo doon xew waaye falamma kaanatil hudna bi nga xamante ne nii nag ci la trêve bi am di bu Hudaybiya bi wa wudi'atil harb ñu daal di teg ngànnaay wéer xeex bi nag ñu daal di bàyyi xeex bi wa amana an wa amana an-naasu ba'dahum wa amana an-naasu ba'duhum ba'dan lim nag léegi mooy ko jullit ñi ak Quraysh ku nekk nag sa morom mooy waa Quraysh bu ñuy jaarati Medina dootuñu am dara lu ñuy tiit waaye bu ñuy jaay feneen foo xamante ne nii dootuñu am lu ñuy tiit jullit ñi nit mën nañoo dem ba ma man nañoo dépasser Makka di dox seeni soxla dem ci tribu yi jege foofu te dara duñu ko ragal loo xam ne mettit la wala loolu ngaañ wu mën a tukkee ci waa Quraysh mu ne nag bi nga xamante nii nag ci la trêve bi am ñépp nag am sécurité mu ne wal waltaqaw fa tafaawadu fi lxadiisi walmunaaza'a mu ne falam yukallim ahadun léegi nag comme que lool am na bi lool amee nit ñi nag daal di mën a duggante fal taqaw fatafaawadu fi lxadiisi wal munazaa léegi nag mooy la nga xamante ne yow sa ennemi la woon boo xamante ne nii moom xeex rek nga mënoon a doxanteeg moom léegi trêve am na mooy nag léeg-léeg sax ngeen daje fenn ngeen di waxtaan ak ñoom dajeeg ñoom ci waa Quraysh comme jullit ñu dajeeg waa Quraysh ci ay marché ñuy discuter seen biir sa am benn lu ñuy ragal bi loolu amee nag mu ne falam yukallam ahad falam yukallam ahadun bil islaami yaqilu shay'an illaa daxala fiihi amul kenn koo xamante ne nii nit la koo xam ne ko ànd ak ay capacité mentalam yu mat sëkk la ta muy xalaatkat nag mu nekk ku objectif nga waxtaan ak benn jullit waxtaan ak yow proposé la l'islam lu dul ne di nga ci dugg mu ne wala qad daxala walaqad daxala taynika sanatayni mithlu man kaana fi lislaami qabla daalika wa aksar moom imaamu zuhri rahmatullahi alayhi ci wax joo xam ne imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi moo ko jële ci moom mu ne du looloo tax nag ci période dugg na ci lislaam loo xamante ne nii ci ñaari at yu njëkk yi rek lu toll ni ndax ndax trêve bi ci ñaari at rekk la tenir te loolu li tax tenirul bam du trêve bi daal di yàqu loolu dinañ ci ñëw inshaa allahu taala bu ñu ca àggee mu ne nag gis nga ñaari at yi nga xam ne rek ci la tenir dugg ci lislaam lu toll ni la newoon ci lislaam ba ñuy def trêve bi allahu akbar looloo tax imaam ibn hisham rahmatullahi alayhi mu ne wa dalilu ala qawli zuhri mu ne li nga xam ne mooy tegtal ci waxu imaam az-Zuhri bi rahmatullahi ala al-jamii anna rasulallah kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam xaraja ila al-Hudaybiya fi alfin wa arbaamia mu ne keroog bi nga xam ne ci lay génn li nga xamante ne di dem Hudaybiya ñoom de dañoo ne woon 1400 lañu woon fi qawli Jaabir ibn Abdillah ci waxu imaamu Jaabir ibn Abdillah ibn Haraam radiyallahu ta'ala anhu wa nabi te loolu mooy waxoon nañ ko gisoon nañ bi nga xam ne ci lañuy gis ana ñaata lañu loolu tuddoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna gëna li ginoona siiw dañ ne woon 1400 la te ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ku mel ni imaamu Jaabir imaam al-Baraa ak ñoom imaamu Sahl ibn Hunayf radiyallahu taala anil jamii ñoom ñëpp tudd nañ nombre bi chiffre bi mu ne kon ci waxu imaam Jaabir 1400 lañ woon bi nga xam ne ci lañuy dem Hudaybiya mu ne fa kaar summa xaraja aama nag at mi nga xam ne ci la ubbee Makka nag jële fa yéefér yi jële ngu léegi dara newatul ci loxoy yéefér yi nag mooy ci gin après ñaari at ñu ne woon dix mille comme loolu mooy li nga xam ne lool la imaam Ibn Hisham wax ci loo xamante ne nii day gën a dëgëral waxu imaamu az-Zuhri ibn Shihaab radiyallahu taala anil jamii kon ñu gis ne kon ubbi googu loolu jotoon nañ ko jotoon nañu gis kon ubbi googu kon mooy Xudaybiya nga xam ne comme li imaam Ibn al-Qayyim kon wax moo ne woon lëmbëstal la woon ngir fatx gu mëgg gu mëgg gu màgg màgg gi nga xam ne mooy ñëw te loolu mooy aadaay subhaanahu wa taala ni mu faral di def moom boroom bi subhaanahu wa taala moo tax moom mu ne imaam ibn al-Qayyim wa haadihi aadatu llahi subhaanahu fi al-umuuri al-izaam allati yaqdiihaa qadaran wa shar'an an yuwatti'a lahaa bayna yadayhaa muqaddimaatin wa tawti'aatin tu'zanu bihaa wa tadullu 'alayhaa tuzanu biha wa tadullu alayha mu ne lii nag mooy li nga xam ne moom la suñu boroom yàgg a doxale këne moom mbir yu màgg yi buy ñëw da ngay gis da koy ci loo xam ne lu mu dogal la nattu ko daal di koy tëral mooy loo xamante ne da koy utal ay mëmbëstal mooy loo xam ne mooy ay signe précurseur lañu kon noonu gën gisoo woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci gane àddinaam li nga xam ne mooy yi xewoon yoo xamante ne naturellement doonu loon xewe noonu waaye yit di nga xamante ne nii ci lañ koy yónni mooy yooyu yëpp nga gis ni daa am yoo xam ne moo ko jiitu nga gis xew-xew alfiil ak yëpp nga xam ne at mi mu juddoo la loolu la suñu boroom daal di alake Abraha ak ay ñayam naka noonu yooyu yëpp mu ne woon ay tawtiaat di nekk loo xamante ne ay mbambasal la woon ay signe avant coureur di wax ki nga xamante ne mooy ku màgg ki nga xam ne masula teg ci kaw suuf ku mel ni moom tànkam kon naka noonu noonu la tege li nga xam ne mbambastal fatxu Makka bi ñu war a gis ci juróom-ñetteelu at bi mu nekk li ko jiitu nag bi lii muy sulxul Xudaybiya kon nag loolu lépp kon loolu lu am solo la léegi nag bu nga xamante ne nii nag ci la ñuy ñëw bu ñu ñëwee nag fi nga xam ne moom la yemoon ci jotaay bi weesu ci saar bi di suuratul fath kon aaya bi nga xamante ne moom lañu waroon a jàmbalee tey mooy fi suñu boroom subhaanahu wa taala di wax sayaqulu almuxallafuuna ida ntalaqtum ila maganima litaxuduuha daruna nattabiakum yuriduuna an yubaddilu kalaam allah qul lan tattabi'uuna kadhaalikum qaala allahu min qabl fasayaquuluuna bal tahsuduunanaa bal kaanuu laa yafqahuuna illaa qaliilaa ginnaaw bi nga xamante ne nii si la suñu boroom subhaanahu wa ta'aala wax ñu te ñu gisoon ko ci jataay bi weesu li nga xam ne ñoom la suñu boroom bàyyi woon dëpp leen tax bàyyi leen ñu toog seen kër yi génn ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne nii te bokkoon ci kaw-kaw yi ñi nga xam ne ñoom la alayhi salaatu wassalaam keroog bi muy waaj a génn yëgal leen ne dafa bëgg a dem ziyaara ji kaabatal musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima ngir ñu génn ànd ak moom gaa yi daal di joxe ngànt ñoom ñépp naanaag fenn rek lañ ko doon teg shaghalatna amwaaluna wa ahluna kon nag fastaghfir lana léegi ñu doon wax naan ñun kat dañoo am ay ay ay li ñu mooy suñu njaboot yi suñu alal yi lañ xamul bu ñu demee ananan la ñuy def ginnaawam bu suñuy noon songee ci gannaaw lu ñuy def kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ngay def comprendre ñu rek te bañu fii bañ ñoo génne de suñu boroom nag waxoon na ñoom dañuy wax ci seen làmmiñ ñi loo xam ne nawul ci seen xol yi mu nekkat xoolal paradoxe bi lii nii mooy ne dañoo newoon ci jamonoy tiitaange ndax gis nañ ne kat Quraysh démboo njaay kepp lañ fi ñëw daal di encercler jullit ñi vingt cinq jours loo xam ne jege na mois nekk fi ci ghazwatul xandaq wala ghazwatul ahzaabi comme ni ñu ko gisoon nekk am décision ferme ne dañuy ñëw massacre daal di fay leeruk yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow loolu naka lañ mën a gise loolu keroog budul woon seen xandaq bi seen seen seen tranchées yi nga xam ne moom lañ defoon Medina mos fii mu ne waxatuñu ko léegi naka la ñuy mën a defee ñu naan déet ñu daldi xëy naan walla ca at mi waay daldi ñëw naan ñu ca juróom at ma ca tegu naan dañuy dem di fekk ji ñoo ñële lool kay xanaa mooy gay fekk gay degu ñëw ut si la di ngir daldi lay reere def lu ne manula dugg sa kër yow nga bàyyi sawaay ba suba ga nga daldi bàyyi ba midi heure añ nga daldi jël say bagage daay yor say kii foo jëm ca manding ma buur gaynde laay seeti waay waaye ba pare naan diw kaay ànd man ñoom noonu lañ ko gisa woon ah kii daa bëgg xanaa ñun buñ koy reer buñ koy buñ koy yàpp yàppaale ñu kon nag ñoom loolu lañ ko gisoon mooy ngi nag suñu boroom ne looloo taxoon ñu doon joxe ngan ngan ngan ay ay ngànt ndax foogoon nañ ne bu ngeen an lan yanqaliba rasulu wal mu'minuuna ilaa ahlihim abada ndax foogoon nañ ne bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam demee ak way ngëm yàlla yi ku fi dem dootoo dëpp mukk mooy ne yow signé nga sa acte de mort yaa ko signé sa bopp ne dee nga loolu yaa ko signé léegi nag xoolal même gaa yooyu noonu bi nga xamante ne nag mooy situation boobu rek la la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jóge Hudaybiya te dara fekku ko ci far sax mu amaale fa accord boo xamante ne nii jullit ñu bari ñoom foogoon nañ ne loolu de ak ak kii la ak ak lii moom wax dëgg yàlla ak defet gu rëy la moo tax ci sayyidina hadiisu sayyidina Anas am na ci riwaaya boo xam ne nee na keroog bu ñuy ñibbi ñu ngi ñibbi ànd ak alkaaba ñu ngi nekk ñoo xam ne vraiment boo leen gisee da foog foog ne ñii dañoo dam lu ñu deele dañoo am dëj tellement ni nga doon lire la tristesse ci seen seen xar kanam ak li nga xam ne mooy njàqare gi ñëw ba fii dugguñu xor dugguñu ci ñëwuñu ci kaaba gi zaadaha allahu tashrifan wa takrima léegi nag yonent bi alayhi salatu wassalaam jóge foofu am fa yu mel nii léegi nag ñooñu tribu yooyu mu yëgaloon ne cekku ci ay Juhayna ki Muzayna ki yooyu léegi nag ñoom ñu ñëw bi nga xam ne nag ci lañ gis nag yaa ñii ñibbisi nañ dara dalu leen amaa dafa accord bii nag ñun bàyyi nag ba yeneen xare yoo xam ne xam nañ ne fii nag moom jullit ñi fii mu ne amatuñ menace Quraysh te buñ demee ñoom ñoo ëpp gaa ñoo ñoo man ñële même bu dee ne ñooñu ay xeexkat lañ fopp jullit ñee leen dina dëgër léegi nag ñu ne léegi waaye waaye léegi nag yu mel noonu nag bu amee nga xam ne daanaka mën nañ ne dem rek jëli njëgg mi lay doon dem rek daal di jëli butin de guerre bi récolte le butin de guerre kon nag bu boobaa nag bi yooyu nag amee ñu ñëw nag naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey nag kantaa tey bàyyil nag ñu ànd nag ci délégation bi waaye biñ koy wax leen rekk lañ ci jublu mooy ne bu ko defee lañ fay màng comme que bu xeer amee na nga xam ne moom lañ fay màng comme butin de guerre ñi nga xam ne ñoom lañ koy séddale li ci ëpp mooy lañ koy séddale ñi nga xam ne ñoo demoon xare ba léegi nag ñoom ñu def loolu fond de commerce nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog de manuñu woon a dem ndax liñ la waxoon waaye tey mais waroon nañoo xalaat ne waa c'est la même chose yéen keroog manu ngeen woon a dem ndax ngeen ngeen seen alal yi ak seen doom yi moo leen préoccupé waa léegi naka tey moom ngeen bëgg mën a nekk loolu ngeen fàtte ko ba pare naan ñu bàyyi leen ñu ñu ànd ak yéen ci xare yi suñu boroom nag subhanahu wa ta'ala loolu lay wax ci aaya bii ne sa yaqulu xel séef na laa wax almuxallafuuna ñi nga xamante ne nii dañoo dëju woon seen kër ya daldi wu ñuy génn ànd ak yow ba ya ñooñu ne dinañ ñëw wax la idan talaqtum ila maghanima ta'khudhuha nag waaw na léegi idan talaqtum bu ngir jëli ay butin de guerre li de guerre ngir jëli ko nag bu boobaa dharuna bàyyi leen ñu nag bu boba nattabi'kum ñu ànd ak keroog on n'était pas dispo waaye cette fois-ci nag bu dee jëli màng mi loolu moom moom garaawul dinañ mën a débrouiller daal ba suñu ginnaaw suñu alal yaag yooyu dina am ñu ñu ko sécuriser kon nag zarona bu dee ne daal maghaniman li ta'khuduha kese fa ne ay loo xam ne daal da ngay dem di amasser le butin de guerre di dajalee ko yóbbu waay waay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waay waay yaag sa saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñu ngi leen di ñaan daruna baleen ñu nattabi'akum ñu ànd ak yéen suñu borom ne waay gaa yi xanaa duñu xalaat yuriduuna dañoo nam an yubaddilu ñu daal di ñu daal di échanger changer kalaamallahi li nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa ta'ala dogal dogalu bi yàlla ak li mu tudd ne nii nii nuy lay demee. moom loolu la ñu bëgg a changer ndax fii kat da ngay xam ne suñu boroom subhanahu wa taala dafiy junjoo xabaar boo xamante ne nii xew-xew boo xamante ne nii xare boo xamante ne nii bu màgg la ci dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ginnaaw fatxuloo ginnaaw umratul hudaybiya moom xare la bu am solo boo xamante ne nii mooy xare bu rëy bi nga xam ne moom la ñu war a gis ci at mi ci tegu di juróom bennee juróom ñaareelu at mi ndax nii ñu ngi ci juróom benneelu at mi at mi ci tegu ci septième année ci ghazwatu di ci dundu yenente bi alayhi salaatu wassalaam lii la ñuy gis xare bu rëy bu bari ay njàngat te bari ay njariñ muy ghazwatu xaybar muy xare li nga xamante ne mooy xaybar ba nga xam ne alayhi salaatu wassalaam la demoon daal di xare ak ñi nga xam ne ñooy yahuudi di juif yi nga xamante ne ni ñoo dëkkoon foofale Xaybar te fàttew fàttalal na ñenn ñi ci waa Banu Nadir lañ jóge woon daal di dem foofale ba ñu fa demee seen mbokk ya daal di leen di euh, accueillir foofu waaye lan moo tax xare Xaybar am ak la ko waral ak yooyu yëpp inshaa Allahu taala bu ñu àggee ci xare boobu te moom la ñuy gis ci at mi ci jee tegu tax at mi nii jeexal nañu ko complètement ci ghazwatu Huday umratul Hudaybiya bi ci lañ koy jeexal ni inshaa allahu taala yoon nag loolu nag la yi wax nag mooy arab yooyu nga xam ne di kaw kaw yooyu tribu yooyele ñu doon wax nañ leen dem ñu ne ñoom du ñu dem ndax dañoo am seen seen doom yeeg seen alal yi xamuñ nuñ leen di def léegi nag ñu xam ne ah xaybar moom foofu moom de toute façon yonent mi alayhi salaatu wassalaam amatul menace Quraysh te yàgg naa jii juif yi daje naa ñoom fii ci banu Nadir daje ñoom ci banu Qaynuqa daje ñoom ci banu Qurayza yooyu yëpp moom moolen leen gañe kon nag ay yu amul benn kii lu ba xaybar moom ñooñu it nii lañ leen di def rek léegi nag ñu xam ne loolu te xaybar dañoo newoon dëkk bu bari alal lañu woon léegi nag bi ñu yëgee ne yonent bi salaatu wassalaam salaam a ngi waajal a dem suñu boroom ne nag gis nga bés bu ñu ko yëgee lool sa yaqooloo na dinañ sa yaqooloo dina la xelse ba wax almuxallafuuna idan talaqtum ñoom ñi doju woon demuñu umratul Hudaybiya bu ngeen di dem Xaybar dinañ ñëw ne leen nag idan talaqtum bu ngeen di da ngeen di dem ilaa maganima ngir jëli ay butin de guerre ay butin de guerre fa ngeen jëm li taaxuzuha ngir ngeen jël ko daruna way baleen ñu nattabi'ukum bu ko defee ñu topp leen suñu borom ne yuriduna gaa yi dañoo bëgg changer changer kat an yuriduna dañoo namm an yubaddilu kalaam Allah li suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal te tëral ko te mooy ne li nga xam ne mooy butin de guerre Xaybar ñi demoon Hudaybiya ñooñu ñooy ñi nga xam ne exclusivement réservé ci ñoom lu dul yeneen atte yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina ko ci def te dinañu ko souligner inshaa allahu taala bu ñu ci àggee mu ne nag ñoom li yàlla dogal ne mer gi nga xam ne ak frustration gi nga xam ne moom la jullit ñi amoon ci kuffaaru Quraysh ni waaye tamit li nga xamante ne nii mooy seenu naqar le fait que ñu ñëw ba fii mënuñoo dugg Quraysh ne leen du ngeen fi dugg suñu boroom daal di leen nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen nag fii lay yem ndax jël na accord ak ñoom ak yooyu ni ñu ñibbi bañ mujj daal di gërëm ci lool waaye nag mooy li nga xamante ne nii mooy tristesse gi dañul woon ci ñoom suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di leen dëkk fii dikk fii ne leen xaybar yéen a koy gañe di de yéen a koy moom alal yooyu yëpp ci seen loxo lay tegu léegi nag loolu la gaa yi xam muxallafoon ay bañ déggee lool suñu boroom ne nag ci la ñuy ñëwee ne leen bu ngeen di jëm foofu ba leen ñu ànd ak yéen de suñu boroom ne kenn du demee noonu yuriduuna ñoom dañoo nam na an yubaddilu ñu changer kalaam allahi li suñu boroom àtte qul na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee leen lan tattabi'uuna du ngeen ñu topp qul lan tattabi'uuna ma ne du ngeen ñu topp laa wax kadhalikum qaala allahu min qabl naka nii moom la suñu boroom subhaanahu wa taala daal di wax wu yàgg gis nga keroog ba nga xamante ne nii ci ngeen wax loolu ne du ngeen ñëw manu ngeen a ñëw ndax yéen na ngeen am ay loolu ay préoccupation yu tax ak seen njaboot yi loolu nag fooba la suñu boroom ne yéen du ngeen ànd ak ñun de lan naa du ngeen nee leen bu boobaa bu ñëwee naan leen bàyyi leen ñu ñu dem ànd ak yéen Xaybar ngir jëli butin de guerre yi nee lan tattabi'una du ngeen ànd ak ñun kadhalikum qaala allahu min qabl ndax loolu la suñu boroom subhaanahu wa taala dogal ta wax bu yàgg fa sa yaquluuna suñu boroom nag ne mooy ne mu ngi di wax loo xam ne amagul mais nii lay demee gi ndax suñu boroom moo dax sa loolu xam nga ne sa ak sawfa sawfa mooy mustaqbalul ba'id mooy futur lointain lay lay lay kii kallaa sawfa ta'lamuun thumma kallaa sawfa ta'lamuun loolu mustaqbalul ba'id la mooy futur pro lointain waaye si sa sa moom mooy proche la moo tax sa yaqulu léegi Xaybar gat gaa yi ñëw di la wax yi mu ne nag gis nga bés bu ñu la waxoon nga leen leen du ngeen ñu topp fa sa yaquluuna dinañu répliquer ne bal tax su doona naa yéen daal fii mu ne mooy gars yi gars yi vraiment mooy xaw ma nan la ñuy xalaate ñuy répliquer naan balli am ba des yéen jullit ñi yéen ñii tax su doona naa yéen suñu mbokk yee tax su doona naa dangeen ñuy dangeen ñoo soxore dangeen ñoo iñaane ci bitin de guerre bi ngeen di jëli rek ngeen bañ ñoo am ci bal suñu boroom ne kaanu li am ba des mooy kaanu ñoom dañoo nekkoon la laa yafqahuuna illaa qalila dégguñu fiq lu dul lu tuuti ñoom duñu comprendre dara presque ñoom daanaka duñu comprendre dara dara dara lu dul lu néew a néew ndax bu doon dañooy comprendre kuy xalaat di nga xam ne waaye wax dëgg yàlla nag légitime na te nga xam ne ba ma yégee ne lii menace bu rëy la mu ñëw ne ma nañ ànd dem ma ne ko dew ma tey may dem foo mu war a dem foo xam ne moom presque danger bi bariwul ma ne ko nañ damaa bëgg ànd ak yow mu ne la déedéet ndax yow ñoo woon keroog waaye waaye boo xelloo tuuti di nga ne waa kat wax na dëgg waaye ñu ne waa ji yow dañ maa iñaane rek la nga nar a jëli rek nga ma siis nga bañ ma am suñu borom ne gaa ñoom li am ba dëgg mooy ñoom dañ doon xalaat duñu duñu xalaat lu bari daa yaf duñu comprendre lu dul lu néew suñu borom subhaanahu wa taala mu ne qul lil muxallafiina min al-a'raab leen yem ci loolu rekk waaye nee qul lilmuxallafiina min al-a'raabi satud'awna ilaa qawmin ulii ba'sin shadiidin tuqaatiluunahum aw yuslimuun fa in tuti'uu yu'tikum allahu ajran xasanan wa in tatawallaw kamaa tawallaytum min qablu yu'adhibkum 'adaaban aliimaa suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne qul waxal yow alayhi salaatu wassalaam lil muxallafiin ñoom ñii daldi woon toog demuñu Xudaybiya keroog ba pare Xaybar ñu bëgg ñëw ne la waay bañu ñu ànd ak yow nee leen non seulement suñu borom dogal ne du ngeen ànd ak ñun te ñoom dégguñu fekk lu bari waaye wax leen ne satud'awna te bokk ci kaw kaw yi ñoom ñële satud'awna des na leen woo ilaa qawmin ci ay nit ñoo xam ne uli ba'sin ñoo xam ne ñu am kattan lañ shadiidun gu tara tara tara tar ñu mën a xare tuqaatiluunahum ñooñu nag suñu boroom dina leen fi dina leen tàggat ñu lewi tuqaatiluunahum ngeen xareek ñoom ba nga xam ne ci lañuy jeex aw na wala ñu daldi dugg ci lislaam daldi wommatu fa in tuti'u gis nga yéen muxallafoon yi yéen bu ngeen d'accordee nag topp ci lool bu suñu boroom defee lool yu'tikumullahu ajran hasana suñu boroom de dina leen jox li nga xam ne mooy payor gu baaxar gu rafet a rafet dina leen dugal àjjana defal leen pay gu rafet wa in tatawallaw waaye nag bu loolu xewee ngeen daldi du mooyu daldi wane ginnaaw kama tawallaytum comme ni ngeen wane woon ginnaaw min qablu ko jiitu woon ca umratul Hudaybiya ak yeneen na ngeen xam ne de moom yu'adhibukum suñu boroom dina leen mbugal adaaban mbugal aliman gu taratar boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim dañ ne uloo ba'sin shadiid wax yi bari na ci am na ñu ne ñooy perse yi ñii ne ñooy ñooy romain yi ñii ne mooy ñeneen tudd nañ ci ñu bari mooy ne ñii ne ñooy mooy ñooy waa musaylimatul kazzab ak gaa yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne nii boroom xamu xam xamu tafsiir yi rahmatullahi alayhim daal dinañ koy wax waaye niñ ci man da doon daal moo ñi nga xam ne ab force yu redoutable la ñoo xam ne di ñu boroom dina leen teg seen kanam ngeen xareek ñoom wala ñu daal di mu ndax mbir yi loolu la soit mooy ki nga xamante ni ndax l'islam du ay kudul jullit dañuy xareek moom kese waaye bu boobu mën naa nekk ci li mu ne waaye day nangoo nekk ci sous domination jullit ñi mu ne aw yuslimuuna wala ñu dugg ci l'islam fa in tuti'u mu ne fa in nag bu ngeen toppee ci loolu def loolu yu'tikumullahu ajran hasana suñu boroom dina leen jox pay gu rafet mu yàl jana wa in tatawallaw kantaan ak bu ngeen wonee ginnaaw kamaa keem ni nga xamante ne nii tawallaytum ngeen wone woon ginnaaw min qablu lu jiitu yu'adhibukum dina leen bugal adaabam bugal aliman gu taratar mu ne laysa ala al a'ma xarajun wala ala al a'raji xarajun wala ala al maridi xaraj wa man yuti' allaha wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min tahtiha al anhaar wa man yatawalla yu'adhibhu 'adhaban alima suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne laysa 'ala al-a'ma haraj mu ne nag kantaa ñii nag nga xam ne ñoom lañuy wax ne ñii bu ñu ñëwee na ngeen xarejeek moom loolu ñi nga xamante ne ñooy way way way way way way way silmaxa yi bokkuñu ci de ndax xare lislaam dafa am ñoo xamante ne nii dañ leen koo teggil ñoo xamante ne nii ñoom dañoo leen a teggil dem ci xare yi loolu bokk na ci mooy ñi nga xam ne handicapé lañu comme li nga xam ne moom la wax nii mu ne laysa alal ama xaraj mu ne newul ci ki nga xamante ne nii way salma way silmaxa la xarajun kooku amul benn problème bu dee moom demul kooku moom demul ci xare kooku noonu la mooy garaaw moom dañ ko ko teggil wala alal aaraji ki nga xamante ne nii moom dafa lafañ mooy tànkam dafa am problème boo xamante ne manu cee dox mu ne kooku it wala mm, metti effort yu metti lay def li nga xamante ne nii moom lay moom moom lay def ngir mën a dox mu ne mooy koo xam ne daal dafa la fañ dafa am problème bu tànk mu ne kooku noonu tamit amul benn moom amul benn problème amul ci moom amul benn bàkkaar amul benn xat-xat ci bu toogee bañ a dem ci xare wala alal marid xaraj kaay ka du caagante tamit ñi nga xamante ne dafa feebar mooy ku feebarit yawit loolu it yawit da nekk koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii mooy dangaa feebar yawit dangaa bokk ci ñi dañ leen a jox ngànt mu ne wa man yuti wa rasulahu képp nag koo xam ne topp na buur yàlla te topp ndawam bi sallallahu alayhi wasallam yudxilhu dina ko dugal jannaatin ay ajjana tajri min taxtiha ajjana yoo xamante ne nii dina dox ca suufam alanhaaru la nga xamante ne nii mooy dex ya dina der jaw ci moom ca suufam ay dex wa man yatawalla képp nag koo xam ne dafa dummóoyu ginnaaw bi ko leer gi dikkee mu ne kooku yu'azzibuhu dina ko mbugal azaaban mbugal aliman goo xamante ne nii gu taratar la kon loolu subhaanahu wa taala loolu la defal këne ñooñu nii mooy ñii ñoo am ngànt ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñeneen am yoo xam ne tuddoon nañ ko ba ñuy gis li nga xam ne mooy bunt bi bañ koy tàmbale ci euh, maghazi rasulillah alayhi afdalu lsalati wassalaam walillahi alhamdu walminna ginnaaw lool nag suñu boroom subhaanahu wa taala daal di ñëw ci li nga xamante ne nii mooy euh, jaayante gi nag mu ne laqad radiya allahu an almu'miniina id yubaayi'uunaka taxta shajara fa calima maa fi quluubihim fa anzala sakiinata calayhim wa asaabahum fatxan qariiba mu ñëw nag di tudd keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi wax ne yéegi yéen leen jullit ñi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la jote information que ne rey nañu ki nga xam ne mooy sayyiduna Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah keroog bi nga xam ne ci la ko yónni fi nga xam ne mooy Quraysh ngir mu dal di leen jottali li nga xam ne mooy yónnentam rumeur bi ñëw daldi daal daldi ne aa rey nañu ki nga xamante ne nii mooy seydina Usmaan radiyallahu taala anhu wa ardaah suñu kii nag suñu bo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bu dee ne loolu rey nañ ko det na ñëw ñëw leen jaayanteeg man kene moom duñu fi jógalu hatta nunaajizal qawm lu dul ñu daldi ñu daldi xare ak ñi nga xamante ne ñooy waa Quraysh mu daldi nag daal di woote ngir nit ñëw daal di ñëw daal di jaayanteeg moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii nag ci la loolu am nag jaayante googu fa amoon ginnaaw gi ñu xam ñu ñu yëgal leen ne kat ndaka loolu noonu mooy amul mooy ne ab rumeur kese la woon sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kenn rayu ko léegi nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala jaayante googu noonu lay waxta gisoon nañ nekk jëkkoon a jaayante mooy abu sinaan al-asadi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon nag suñu boroom ne laqad radiyallahu kene suñu boroom de dëgg-dëgg moom de gërëm na anil ci way ngëm yàlla yi is ba nga xamante ne nii yu baayi'uunaka ñu ngay jaayante yow alayhi salaatu wassalaam tahta shajarati ca suufu garab googale fa alima maa fi quluubihim mu daldi xam li nga xamante ne nii moo nekk ci seen xol yi suñu boroom subhaanahu wa taala xam la ne ja seen xol ya fa anzala mu daldi wàcce assakiinata dal alayhim ca seen kaw sotti leen li nga xam ne mooy ak dal defal leen ko ci seen xol yi wa asaabahum mu daldi leen fay defal leen fathan ak ubbi qariiban bu jege muy lan muy xaybar loolu mooy xaybar gi nga xam ne moom na leen digoon am na ñoo xamante ne nii nee nañu nag mooy fatxu Makka gu mag a mag gi imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi doon wax sànq mu ne wama non seulement na mu fay leen fatxa nag ubbi qariban gu jege muy xaybar ci kon bu dee ci wax boobu wa maghanima ak ay ay ay butin de guerre kasiiratan yu rëy yu baree bari yoo xam ne ta yaxuduunahaa ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dinañu ko jël wa kaana allahu te buur yàlla nekkoon na te du deñ di nekk azizan nekk koo xamante ne nii ku notti nguuram la xakiiman ko xereñaatte la kon da ngay gis ne saxaaba yi radiyallahu taala anhu wa ardaah bi nga xamante ne nii ñoom ci lañu ci lañu damm seen bopp daal di nangu li nga xam ne mooy li suñu boroom subhaanahu wa taala dogal jaarale ko ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mi ne leen léegi nag watu leen xay unxuru unxuru ne leen nag léegi Euh, euh, euh, loj leen seen gëléem yi ngeen seen def seen sacrifice yi te ngeen te ngeen watu bi nga xam ne nag ci lañu mujj daal di d'accord loolu ba daal di koy def suñu boroom subhaanahu wa taala daal di leen wan oh, fay lii ndax nit moom faa boo wàccee sa bopp rek suñu boroom daal di lay yëkkati waaye waa Quraysh contrairement ak ñoom ñoom fi nga xam ne ci lañu doon yëkkati yëkkatilu seen bopp bëgg ak kawe ba tax ñuy imposer naan kenn du fi duggoon ren fa nga xam ne ca la ñu bëggoon a wane ak yëkkatiku fale leen suñu boroom daldi daldi waddale ñu nekk ñu suufe ñoom waa Quraysh ñoom nag saxaaba yi radiyallahu taala anhum ba ñu wanee wàcce seen bopp nangu dogalu bi yàlla subhaanahu wa taala mu daal di leen defal lii lépp mooy fa anzala sakiinata alayhim mu daal di wàcce li nga xamante ne nii mooy ak dal ci seen kaw wa asaabahum mu faye leen fatxanaku bi qariban gu jege wa maghanima ak li nga xam ne lii nag mooy lii gina wane ne wax dina xaybar la mooy li gën a wa maghanima ak ay butin kasiiratan bari yaxuduunahaa yoo xamante ne dinañu ko jël wa kaana ndax loolu butin yi nga xam ne moom lañu am xaybar daanaka ma suñu ko am fen ndax alal ju baree baree bari yoo xamante ne nii moom lañu am ñoom waa xaybar ñoo ñële te comme ni ñu koy gisee inshaa allahu taala nga xamante ne nii kon mu boroom teg ci ne wa'adakumu allahu maghanima kathiratan ta'khuduunaha fa'ajjala lakum haadihi wa kaffa aydiya nnaasi ankum wa litakuuna aayatan lilmu'miniin wa yahdiyakum siraatan mustaqiima suñu boroom ne nag wa'adakumullah buur yàlla de moo leen dig yéen jullit ñi jóge ngeen xaybu fii sulhul Hudaybiya umratul Hudaybiya am njàqare gu toll nii waaye bi ngeen muñee man boroom bi subhaanahu wa ta'aala maa leen di dig nag loo xamante ne nii mooy maghanima kaseera ay butin de guerre yoo xamante ne nii yu bare bare bare bare bare la yoo xam ne maa leen ko dig te moom ngeen di am muy ma mooy yi ngeen di am ba ilaa yawmal qiyaam yi ci gën jege nag moom laa leen di wax nii ne fa ajjala lakum haadi mooy ne mu daldi leen jegeel ci butin de ger yooyu mu leen dig ba ila yawmal qiyaam comme li nga xamante ne nii moom la imaamu Mujaahid wax rahmatullahi aley suñu boroom fa ajjala lakum haadi mu daal di leen gaawal jege leen yool butin yooyu muy xaybar comme ni nga xamante ne nii noonu lañ koy gise am na nag ñu ne comme ñoo xam ne mu mu gaawal leen ko mooy sulhul Hudaybiya ndax sulhul Hudaybiya kat wax dëgg yàlla après après Xandaq moom bu doon du ñuy calculer rek da nga naan dem fi Makka moom loolu man da ne waaye suñu boroom daal ngir yi nga xam ne moom la leen dig ubbi yu mag yi ngeen di ubbeeg bi ngeen di geer yi ngeen di am ak ak xéewal yi ngeen di am yépp ma daal di gaawala leen ubbi li nga xamante ne nii mooy sulhul Hudaybiya bi ngeen am trêve bi wa kaffa aydiyan naasi ankum mu daal di nag mooy ki leen fegal loxoy nit ñi ci yéen ndax gis nañ keroog bi nga xamante ne fa la ñu nekk Hudaybiya waa Màkka ñëw daal doon leen provoquer yónni ci ñoom ay nit bañu daj fa jar euh, jot fa sànni sax li nga xam ne mooy ay flèche ak xeer ñu daal di leen jàpp waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen bal ko loolu dina ko wax ci kanam dina ko gina a leeral ci kanam mu ne kon wakaf hu wakaf fa aydiyan naasi ankum mu daldi téye loxoy musrikuuna yi ci yéen keroog Xudaybiya ba daluñu seen kaw mu ne loolu nag wa kaffa aydiya nnaasi ankum wa litakuuna aayatan lil mu'miniin ngir loolu tamit nekk la koo xamante ni aaya la màndarga mu mag la am njàngat mu rëy loo xam ne xéewal la luy wane lu yàlla teg la luy xéewal bu leen defal aaya bu rëy bu li suñu boroom subhaanahu wa taala def noonu ñu xam ne ko ñu boroom subhaanahu wa taala mooy kenn képp ki nga xam ne mooy saytu jaamam yi di leen protéger ci danger yi ndax keroog kat wax dëgg yàlla jullit ñi ba ñuy dem yoruñu ay ngànnaayu xare ñu yónnee leen Xaalid ibn al Walid waaye waa Quraysh ba ñu ko yëgee dañoo génn ñoom ñépp ànd ak jigéen ñeeg seen ay eh, seen seen gëléem yu fees dell ya ak soow ya ngir mën a jël mën a man fee nekk ay fan xareek ñii te loolu bu amoon kan mbir mi naroon naa tar ci julit ñi ndax yoruñu woon kii suñu bo benn ay ngànnaayu xare suñu boroom nag subhaanahu wa taala ne moo tax walitakuuna ngir li nga xam ne fegguma fekk seen seen seeni seeni ngànnaay seen loxo ci yéen balaaluñu leen mu nekk aayatan ab aaya lil mu'miniina ñeel way ngëm yàlla yi wa yahdiyakum mu daal di leen gindi siraatan yoon mustaqiman goo xamante ne nii gu cowwooral la mu ne wa uxraa du lii rek laa leen dig de yooyu de waaye wa uxraa am na yeneen yoo xam ne lam taqdiru alayha yéen jullit ñi jamono jii nii ñuy wax ak nii mooy am na yeneeni ubbi yoo xamante ne nii sama boroom seen boroom defal na leen ko yéen gisa mooy tegagu ngeen ci loxo mooy ne yooyu noon yoragu ngeen ko taloo gis nañu mooy yu bari yi am fathu Makka Hunayn après ay ubbi Bagdad ay Xuraasaan fu ne ba ilaa mi diin suñu borom ne wa uxraa am na yeneen yoo xamante ne nii suñu woroom moo leen ko dig de lam taqdiru alayha fa jamono yii nii tegu ngeen ci du yéen a leen yor mooy ne dëkk yoo xam ne Xaybar ak yooyu yépp Xunayn fatxu Makka yooyu yépp amagu ngeen ko suñu boroom nag ne ne leen maa leen dig loolu tamit de qad axaata allahu biha yàlla daal dina leen di peeg dëkk yoo yële wa kaana allaahu te buur yàlla nekkoon na te du deñ di nekk ala wa kaana allaahu buur yàlla nekkoon na te du deñ di nekk ala kulli shay'in ci lépp qadiiraa lu mu man la walaw qaatalakumu alladiina kafaruu la wallawul adbaara summa laa yajiduuna waliyan walaa nasiiraa mu ne gis nga gaa yi nga xam ne nag ñooy yéefér yi walaw qaatalakum bu ñu xeexoon ak yéen alladiina kafaroo ñi nga xam ne ñooy weddi ci yàlla la wallawul adbaara dinañu wone ginnaaw summa laa yajiduuna te ginnaaw ko duñu trouver waliyan kenn koo xam ne moo nekk seen allié wala nasiran duñu trouver tamit koo xam ne moo leen di dimbal lii nag mooy sunnatullahi ala al ard léegi nga ne ma waay yow yow ah bii moom dooma ci leeral lan moo tax kon keroog Uhud gaa yi daal di daw saxaaba yi am ci ñoom ñu daw te suñu boroom ne walaw qaatalakum alladina kafaru la wallawul adbaar kene bu ñu xare woon ak yéen ñi nga xam ne ñooy ñooy yéefér yi de dinañu wone ginnaaw te ginnaaw gi du ñu trouver kenn koo xam ne moo leen di dimbali wala ku leen di koo xam ne moo leen nekk seen allié wala ku leen di dimbali dañ naan la keroog yoneen keroog Uhud suñu boroom subhaanahu wa mooy ngañaay li ngañaay li ak tamit Uhud ak après Uhud ba ilaa yawmiddiin da koo teg ci ay conditions yoo xamante ne nii bu ngeen ko remplir yéenay gañe bu ngeen ko remplirul nag moom mooy gañe moom du ngeen ko def loolu nag bokkoon na ci këne mooy ne da ngeen di dégg li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax comme lim leen waxoon ba ñuy génn Uhud ne leen yéenay gañe wala ko mu nas yéenay gañe fekk yéen a ngi dégg tey topp li nga xam ne moom laa leen digal te keroog Uhud gis nañ ñamu tegoon ca montagne ba ne leen bu leen fi jóge ak nu situation bi mën a tourner dañ faa jóge kon loolu mooy li nga xam ne mooy ne conditions yi tax victoire am condition yoo xam ne yooyu dañ koo fell looloo tax amul loolu tamit ba léegi nii mooy ñun suñu condi suñu suñu suñu situation yu désastreuse yi nga xam ne ci la jullit ñi ne buñ bëggee mu deñ mooy lii dañuy nekk ci li suñu suñu boroom subhaanahu wa taala digal te tamit buur yàlla xam nga ne waxoon na inna allaha la yuxliful mi'ad buur yàlla subhaanahu wa ta'ala de moom du joxe ay ay nga eh, eh, du la du la dig dara ba pare nga ñëw mu ne leen ndaxee mbaay la woon eh, loolu suñu boroom du ko def mais nag yow bu dee ne dana na defal lii lii mooy li nga xamante ne nii ngay def ngir am lii nga ne man duma def loolu waaye dinaa ko am loolu suuwu adab féetewu ko kaw ñàkk teggin te ñàkk xam sa boroom dëgg dëgg dëgg te nag léegi nag mooy ni jullit ñi dafa mel ni en bu ñu ko defulit suñu xaal lool lay wax bu ñu ko waxul mu leer lisaanul xaal suñu lisaanul suñu lisaanul xaal lool lay wax mooy suñu làmmiñ wii ñu yor ma ci wax ngeen may dégg bu ñu teew lool la ñu wax ne yàlla ñun dañoo dinañu am li nga ne moom la ñuy am li ku texe di am ku am lu ne di am waaye du ñu ko jaare fi nga wax bu ñu ko waxewul noonu it ni ñuy doxale lool lañu ñu wane mooy ne du ñu def benn effort ci dara du ñu jàng dara du ñu def dara du ñu sonn ci dara bëgg nag lu ña jàng ña sonn am ñu daal di koy am loolu nag mooy ñàkk xam borom bi subhaanahu wa taala ak ñàkk teggin gu rëy rëy rëy rëy sa vis-à-vis ak sa borom sun nag suñu borom subhaanahu wa taala li mu wax dafa leer mooy ne da ngay respecté yii. waaye yow naka la suñu boroom subhaanahu wa taala di dimbalee ñoo xamante ne nii nee nañu ay jullit lañu waaye faatkatu waxtu lañu mooy ne fii la ñuy toog julli daal mooy seen dernière préoccupation bu ñu defee li ñuy def lépp daal ba mu xacc ci lañuy julli waaye yu mel noonu ñoom noonu la ñu mel noonu la doxale loolu mooy seen xaal noonu lañ melta noonu la doxe mooy ne yi yàlla digal yi nga xam ne ñoo yi gën a capital lu mel ni julli lañuy ñuy fowe heure bu leen neex def heure bu leen neex bàyyee jour bu leen neex la ñuy defe lii soit duñ def nga xamante ne yépp ñoom daal moom la ñuy mujjee mooy ba pare kooku ana naka la mën a taxawee ba pare foog ne moom buur yàlla dina ko dimbali ndax lan ab julli la kallaa déedéet mooy ne mbir yi ndimbal sax dafa loxoy boroom na ca fekk loxoy boroom suñu boroom subhaanahu wa taala dafa def ay ay ay ay yoo xam ne da leen a teg ci kaw suuf mooy mbir yi koo xamante ni comme ni suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne innamal ilmu bit ta'allum jàng xam-xam boo ko bëggee am da ngay jàngi di sonn waaye toog naan dinañu ma sol kenn du la sol fenn te ma soo gis kenn koo xam ne dañ koo duy sariya bi noonu loolu noonu amul wala boog bu dee yow am nga xam nga ci kenn indil ma ko mu leer te bu ma ne diw wax na du'afa yooyu moom taxul ñuy wax kon nag mooy mbir yi boo bëggee dara dañ ciy sonn suñu borom yi mu teg mu ngi fii lam doon joxe mu ngi koy joxe ba léegi waaye daanaka moom mooy ñi ëpp ñi ëpp ci ñun mooy dañoo remplirul condition d'éligibilité looyu lañu ñu remplirul ku ko remplir suñu boroom jox la lim doon jox ñépp ku ko remplirul nag du la jox dara nga ne fi nag di kaas naan way suñu boroom xanaa daa fàtte jullit ñi xanaa moom moom yëgul li li nga xam ne moo ñuy dal bañ a yëg loolu du ñun nañ ko du loolu loolu kenn du ko wax sax di ko di interpeller sa boroom ci loolu ndax loolu mooy ñàkk xam dëgg-dëgg kon suñu boroom ne walaw qaatalakum alladhina kafaru te nag bu xare woon ak yéen ñi nga xam ne ñooy ñi weddi yàlla la walla walla adbaar waat naa ne kon dinañu wane gannaaw wane seen doq ya di daw summa ginnaaw gi laa yajiduuna waliyan wala nasiira du ñu trouver kenn koo xam ne mooy méngoog seeni mbir ak kenn koo xam ne dina leen dimbali moo tax xoolal li ma doon wax nii ba ne yawmal qiyaam ko ñun moom la ci teg ne sunnatallahi allati qad xalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdiila mu ne lii nii nag mu wax nii këne waaye yéeféer yi bu ñu xare woon ak yéen dinañu daw te duñu trouver kenn seen kenn kuy nekk seen allié wala ku leen di dimbali mu ne loolu sunnatallah loolu mooy sunnaay yàlla allati bi nga xam ne qad xalat woy na min qablu ci ñi leen jiitu woon lii ba àddina dee àddina ba léegi lii la suñu borom ma sa doxal keroog bi sayyidina Daawud ak ñamu àndaloon daal di gëme ne ñoom ñooy noot ak ni ñuy néew néew néew dañoo noot ki nga xamante ne nii mooy ñu seeni noon te ñoom ñoo ne woon minorité kon nag loolu mooy li nga xam ne moo masaam sayyiduna Muusa alayhi salaatu wassalaam nan la moo farawo kan la ma mujje kan moo ci lap anakan la suñu boroom daal di labal waaye dañoo jël ñoom précaution yi nga xam ne mooy sabab yi dañ cee jàpp ndax ñëwuñu rek toog ci biir Égypte ne ñun duñu dem fenn waaye ñun ñooy gañe keroog suñu boroom bi ñuy dem dañoo jël ak seeni tànkak seeni njaboot ak gépp nangoo dem nangoo traverser géej gi loolu am ne mais doo toog tëdd sa néeg di raay sa déq te naan gaa yi gaa yi sonn yëpp li ñu am dinañu ko am du mane man da am de ne suñu boroom ala kulli shay'in qadir waaye loolu suu adab la mane suñu borom nag subhanahu wa ta'ala mu ne lii du foofu rek la xewoon de sunnatallahi allati qad xalat min qabl lii mooy sunnaay yàlla bi nga xam ne tëralu nu yàlla bi nga xamante ne moom la doxal waaye dox min qabl lu jiitu woon te gis nañ ne xaw badarit noonu la woon ñoom la dimbali malgré seen petitesse de nombre loolu ñoom la dimbali ndax dañoo jàppoon ci sabab yi jàpp ci lépp respecté li leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon jox leegi nag comme ay ay ay digal bu dee ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo nekk ci champ de ci champ de bi ak saxaabaam yi nga xam ne ñoo gën a màgg ñépp ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo nekk ci champ de ñu am defet ndax lan yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal li mu joxe daa am luñ ci fell léegi nan nga may wax naan ma diw sëriñ diw walla yu diw moo fi moom këram gaa yi fulee di bule sariya bi guddee bëccëg gars yi yi wala ñu naan tareexa sàngam ñuy bule sariya bi nu bëccëg guddeeg bëccëg ñu ne affaire bi ñoom seen mbir day dox saaso ne xam nga ne loolu caaxaan dëgg ngoogu loolu caaxaan féetewu ko kaw de yow déglu laax ma waxaat ko mu leer bu dee ne alayhi salaatu wassalaam sangu mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ci champ de bi Uhud ànd ak saxaaba yi nga xam ne ñoo gën képp koo xam ne doo yonent ñoo la gën fopp gina màgg gina am daraja ci ñi masa jaar ci kaw suuf yépp de maam aadama jusqu'à li mujjee dund lu dee ñooñu ñépp ñi ci màgg ginnaaw yon gina màgg ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wasalaam ànd ak sangu ñépp nekk ci champ de guerre bi di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu gañe ndax lan rey ci ñoom ñu bare ba sayyidu shuhadaa sayyidina Hamza ñu faat ko ci ndax lan ndax dañoo manqué atte loo xam ne ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu leen fi jóge ñu jóge fi te loolu xoolal loolu defet am lan ngay xalaat nag ñu naan la sëriñ diw moom grawul taalibe mi lu leen neex lañuy def ñii moom saway sharia bi moom daa daanaka xamuñu ko sax wala siyamaa lañ koy jéggee di mooy ndegalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddeeg bëccëg ñu ne la ñooñu ci ngañaay lañuy ne ku ko wax waxula lu am boo ko ñemee nee ko li nga wax du nii lii nii boo ko ñemee wul nga jàpp xam ne lii nii manula ne kon nag loolu la de mu ne sunnatallah lii mooy sunna yàlla fil ard allati xalat bi nga xam ne moo xat xalat moo weesu min qablu ci li jiitu woon walam tajida doo trouver sunnatillaahi ci sunnaay yàlla tëralinam bi mu tëral ci kaw suuf tabdiilan koo xam ne da koy soppi de wa huwa alladi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum alayhim wa kaana allahu bima taamaluuna basiira suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne wa huwa alladi moom suñu boroom mooy ki nga xam ne kaffa moo fekk aydiyahum seen loxo ñoom yéeféer yi ankum wëllif leen keroog bi ñu ñëwee di leen narge si fële ca Xudaybiya wa aydiyakum moom it ñoo moo fegal moo fekk seeni loxo anhum ci ñoom wëllif leen waa Makka bi batni Makka foo fële ca Makka min ba'di an azfarakum alay mooy bërëb ba batni Makka du xolu Makka mooy bërëb bu jege Makka muy Xudaybiya min ba'di an azfarakum alayhim ginnaaw bi ngeen leen jàppee na nuus mooy ñooñu nga xam ne ñoom la waa Quraysh yónni woon ngir ñu dem daal di jàpp ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ñu laal ci ñoom ñu dem ñu jàpp leen ñoom ñépp te ñu jotoon sànni ay nablu foofu ci biir ak xeer ñu jàpp leen suñu boroom subhaanahu wa taala ne man maay ki nga xam ne maa fekk loxooy ñooñu ci yéen ba gaañuñ fa kenn wa aydiyakum anhum waaye ba ngeen leen jàppee min ba'di an awfarakum alayhim ba suñu boroom defee ngeen noot leen téye leen suñu boroom mooy ki nga xamante moo tax moom moo def que yéen jàpp rayu ngeen ci kenn walla ngeen mbugal ko ndax loolu koo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di war leen jéggal bàyyi leen ñu dem mu ne wa kaana allaahu loolu nag dogalu yàlla la woon te buur yàlla moo doon def noonu mu ne wa kaana allaahu te buur yàlla nekkoon na te du deñ li nekk bi maa taamaluuna ci li ngeen di jëf basiira koo xamante ne nii ku ko gis la de kon inshaa allahu dañuy yem foofu ci saar ci aaya bi inshaa allahu taala ci jataa bii di ñëw ñu jajël aaya bii nii di humul ladina kafaru wa sadduukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kuufan an yablugha mahillahu walawlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam ta'lamuuhum an tata'uuhum fa tusiibakum minhum ma'arratun bighayri 'ilm